jotaay bi weesu kon ñu ngi gisoon masalaay mi jëmoon ci wàllu laaj ak soble ndax àtte tere gi nga xam ne moom la ko aleyhi salaatu wassalaam tere woon comme ni ñu ko gisawoon keroog xaybar ci xadiisu seydina abdallah ibn omar ibn alxataabi radiallahu taala anhuma wa ardaahuma te gisoon nañ ci yeneeni xadiis yoo xam ne yu jaar ci yeneeni saxaaba radiyallahu anhum ginoon dañ ko leeral euh, masalaay laaj ak li nga xam ne mooy soble ñi lañ gis ne kon tere bi kon alayhi salaatu wassalaam tere woon daa amoon lu tax du ne tere xaraamal la waaye daa nekk loo xam ne dafa am limitation du lu ñu joyal tere bu ñu joyal waaye dañuy tere nit lekk ko pare daldi ñëw ci jàkka yi te loolu aleyhi salaatu wassalaam nee na fa inna almalaaikata ta'azza mimma yata'azza minhul ins ndax malaaka yi mu salaatu wassalaam dañuy loru ci li nga xam ne moom la nit ñi di loru voilà te jàkka yi ñooy bërëb yi nga xam ne fa la malaaka yi ëpp lu ñuy ne ndax ñooy bërëbu yi nga xam ne lañuy tudde yàlla tuddukaayu fi ñuy tudde yàlla lu ëpp ci jàkke yi te mooy néegub yàlla moo tax fa lañuy ne te booy julli teew gañ fay teew di déglu alxuraat yeeg loolu ak jaamu yàlla gañ fay def bu dee gémmiñu nit ki xet gu naqari da cee jóge loolu ni muy lore doomu aadama yi noonu lay lore almalaayikatul kiram aleyhim salaatu wassalaam gisoon nañu ne yooyu nag du yem ci lool kese waaye masalatu sijaara ay cigarette shurbu duxaan voilà loolu lépp loolu lépp tamit ci la ndax illa bi moo tax illa bi moo tax voilà léegi nag soble bi gis nañ li seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu mu ne ku lekkati ci ñaari garab yu salte yi fal yumithuma tabxan na leen na ray xet gi ci togg ko tax bu ko toggee xetuk soble gi moo tax boo booy dagg soble bi ngir yaasa comme ni ko suñu mbokk fayeen yi ndeysaan ak ngomeen yi ñoomin njuufeen yéeg gaayooyu yépp askan woowu nga xam ne lekk kese daanaka lañ man bu ñu koy xolli seen bët yi jooy waaye dina jaral na leen ko ndax xam nañ ne seen effort bii ñuy def léegi jooy yii de jooy mbégte la ndax bu soos bi paree rek ñu daldi kontaan ndeysaan ñoom fayeen yéeg ñi ci des mu ne kon fal yumit ndax boo ko xasee togg mooy mbir mi ku lekk yaase mi bokk la ku jël ku jël soble su ñun yéey ko moo taxoon mu wax lool kon nag tey insha allahu taala ñu war a ba léegi ci masaa'il yi nga xam ne ñoo amoon keroog Xaybar ah ginnaaw kon bi ñu gisee loolu ñu ngi woon ci alayhi salaatu wassalaam tere kon gisoon nañ masala mi nga xam ne moo jëm ci aklu luxuumil xumaril ahliya tere gu aleyhi salaatu wasalaam tere woon keroog xaybar lekk yàppu mbaam sëf l'interdiction de la consommation de la viande asine muy yàppu mbaam impropre à la consommation te keroog xaybar la ko tere moom aleyhi salaatu wasalaam gis nañ laaj bi léegi ñu war a ñëw ci yeneen yoo xam ne moom alayhi salaatu wassalaam da koo tere keroog yooyu bokk na ci gis nañ tamit que ne tere woon an ak li kulli zi naabin min as-sibaa te loolu gisoon nañu ko tamit eh, lekk lépp loo xamante ne ni ndegment la bokk ci bu am ay seel am ay croûte bokk ci ndegment yi animaux féroces yi bokk na ci yi mu tere woon keroog bu ñu fàttale ko buñ jëlee am nga gisoon nañ riwaaya imaam ibn Ishaq tuddoon na ci yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam tere woon mu ne woon ci xadiis boobu nga xam ne imaam ibn Ishaq dane wa xaddatanii Abdullah ibn Abi Najiih an Makhuul anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam nahaahum yawma idin an arba seydna abdallah eh, imaam muhammad ibn isxaaq imaamu ahli siyari wal magaazi raxmatullah ala aljamii mu ne wa xaddatani waxoon lii damay fàttali rek après ñu ñëw ci lim ci tere bi nga xam ne gisoon nañu ko léegi nag mu des nag fii mooy jamonoy yaatal masaa'il yi nag voilà looloo tax léegi pour nga bañ a la waat la ak nettali looloo tax ñuy tudd lii sinon gisoon nañu mu ne wa haddathani nettali na ma abdullah ibn abi najih sama sëriñ di abdullah ibn abi najih an makxuulin mu jële ci makxuul mu ne anna rasulallahi kantaa xadiis bi am nañu mursal la yii yëpp waxoon nañ ko jarul ñu ciy dugaat anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kuene ndaw yàlla li yàlla buur yàlla julli ci moom te sëlma te muccal ko nahaahum tere na leen yawma idin kerokaan arba'in ci ñeent mu ne ityaanil xubaala min as-sabaaya mooy jote am ay relation sexuelle ak ñi nga xamante ni ñooy prisonnières de yi ñu jàpp fekk ñoom ñu ëmb jigéen ñi ñu jàpp ci xare bi fekk ñu ëmb ñooñu jaam yooyu koo xam ne ci sa part la ñëw ci jullit ñi amoo droit daal di moom fekk dafa ëmb wa an akli luhumil himaril ahli ak lekk li nga xam ne mooy yàpp mbaam sëf wa an akli kulli di naabin min as-sibaa ak lekk lépp loo xam ne dafa am ay seel ay kro ci ndegment yi ci animaux féroces yi félins yi wa an bay'il maghanimi hatta sam tere woon na tamit kuy jaay butin de guerre bi avant ñu koy séddale léegi tey insha allah nañu fexe taxaw fii am na nag yoo xam ne gisoon nañ ko par exemple an nahyu an akli al ximaar al ahli loolu gis nañ ko wal akl an kulli dhi min as-siba' loolu gis nañ ko kon ñaar fii lañ gisul muy lañ gisagul mooy ityaanul xubala min as-sabaya ak an bay' al-maghanim hatta tuqsam mooy joteeg prisonnières yi nga xam ne dañoo ëmb ak joteeg ñi nga ak mooy jaay euh, li nga xam ne mooy màng mi laata ñu koy séddale ah, te loolu yeneen time alay saab saab imaam ibn Ishaq am na xadiis bu mu nettali woon boo xam ne non seulement moom soloo na ko mais imaam Ahmad soloo na ko ci musnad bi ak imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi imaam al-Bayhaqi ci as-Sunan kubra te sanadam bu xasan la woon te loolu noonu mooy mooy lan xadiisu bi nga xam ne tuddoon nañu ko du yeneen time alay saab saab di tere ne yaa ayyuhan naas mu ne laa yaxillu bi mu ne uh, afwan laa yaxillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxir an yasqiya maa'ahu zar'a ghayrihi ya'ni ityaana al-hubaala min as-sabaaya voilà wala yaxillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxir an yusiiba imra'atan min as-sabyi hattaa yastabri'ahaa wala yaxillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxir an yabi'a maghnaman hatta yuqassam wala yaxillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxir an yarkaba dabbatan min fay'il muslimiin hatta idhaa a'jafahaa raddahaa fiihi ilaa aaxiri maa qaal mooy gisoon nañ li mel ni Yonent bi alayhi salaatu wa salaam tere keroog Xaybar ne laa yaxillu daganu limri in benn nit boo xam ne yu'minu mu ngi gëm billaahi buur yàlla wal yawmil aaxir gëm bés pénc ci këne dina am an yasqiya muy arrosé ma'ahu ndoxam zara'a ghayrihi mbayum keneen mu jël ndoxu boppam di ci arrosé mbayum keneen mu ne yaani ñu ngi ci mu ci jublu lan ityaanul xubala min as-sabaya dikkal jigéen ñi nga xam ne dañoo ëmb te bokk ci prisonnières yi te tamit mu ne wala yaxillu te du dagan limri in ci benn jullit yu ko benn nit boo xam ne yuminu dafa gëm billaahi ci buur yàlla wal yawmil aaxir ak bés bu peñ bés bu mujj ba an yusiba muy joteeg imraatan ab jigéen min as ci prisonnière de guerre yi hatta yastabri'aha ba ni nga xam ne noonu lay fexe ba mu leer ko ne mooy mu def istibra mooy xaar ba mu leer na ko kii ëmbul loolu noonu la koy nan la koy xame yooyu nag léegi masala yooyu la ñuy gis Euh, léegi kon nañ jël kon yonent mi alayhi salaatu salaam dafa tere ityaanil xubaala min as-sabaaya loolu mooy yonent mi alayhi salaatu salaam kon dafa tere ku mooy prisonnière lool xam nga àttee prisonnière loolu waxoon nañ ko ci Badar mooy cette fois-ci fii ñun duñu fi ñëwaat di ko di ciy waxaat ku ci bëggaat lu gën a yaatu prisonnier yi yan droit la ki jiite jullit ñi am ci ñoom loolu dinañu loolu na dellu ci fichier yi ñu gisoon ci xasootu badrin ci njàngat yi ndax gis nga xaybar bi xaybar bi bon ay njàngale mu ëpp fuuf fuuf fii mu ne liñ def man gëw ma ne sax liñ ci defagul nii xaaj na yaakaaruma ko wala boog ci lay yem ci mooy xaaj mu ngi door a xaaj tellement li ci des dafa bari moo tax loo xam ne jotoon nañu ko gis sincèrement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 dañ naan la ku njëkk ci mooy ki nga xam ne dañ koo fase suñu boroom subhaanahu wa taala moo wax ci suuratul baqara yonent suñu boroom subhaanahu wa taala ne wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mu ne wal ñi nga xamante ne nii dañu leen a fase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 mais yow la concerné bul jéem nag di ko mbubboo sariya naan ndax buur yàlla naam yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi kii waaw euh, euh, num euh, tax jàpp ma mu ne inna allaha ummu suleyma waaw radiyallahu anha yaayu sayyidatu sayyidina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 ñàkk boroom këram wa kam min arusin zayyanuha kam min arusin zayyanuha li zawjiha allahu akbar vers yooyu dama leen a gi a gis sax vers yu garaaw la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 la Abu Sufyan doon wax naan al ayaamu duwal yawmun lana yawmun alaynaa mun yawmun lana mbir yi lii la rek bés yi day tourner rek keroog Badar bi muy interpeller jullit ñi yawmun alaynaa bisu Badar rek suñu kaw la doon këpp mooy tes bi ñun waa Quraysh ñoo tristoon di jooy ndax qad qad faqadna saadatana ñàkk nañu suñu sang yi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 tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna an-naas loolu la suñu boroom def mooy mbégte gi day changer mbir yi day changer moo tax yonent ma lay saar-sam waxoon wax ji julli nag boo bëggee transformer yooyu mooy da ànd ak muñ moo tax mu noon ajaban li amril mu'min inna amrahu kull inna amrahu kull kulluhu lahu xayr in asaabathu sarra shakara fa kaana xayran la wa in asaabathu darra sabara fa kaanat